farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-muqaddima fi al-fasl fasl al-awwal fi al-muqaddima ixlaa'u abdin nafasan min taa'a yujibu hasratan lahu fi saa'a kon ci jataay bii ñu génn mu ngi ñu doon wax ci takk war a takk cër yi di ko sàmm te di ko teg ak suñu nokki yi ndax li nga xam ne moom lañu mën a ame ci genn nokki am ci ay trésor yoo xam ne yiw ya du jeex kon nag nañu yeewu mu ne ixlaau abdin nafasan min ta'a mu ne gis nga nit ki jaam bi bu jëlee benn bakkan benn nokki benn nokki boo xam ne daf koo wéetal ci jaamu yàlla mu ne loolu yujibu xasratan lahu fi saa waaw mu ne loolu le da koy waral ci jaam bi xasratan ak rëccu lahu ñeel ko fi saa yawmal qiyaam waaw allahu akbar non foo jaar mu rëccu ko imagineel mooy yow nokki koo xam ne danga koo wéetal mooy nekkul woon ci jaamu yàlla boobee la na <laughs> allahu akbar boobee la ne yow da nga koy loolu li muy indi lim lay indil ëllëg mooy ak rëccu yawmal qiyam léegi nag waa beneen bi nag mu ne amma ida axlaytaha fi lmaasiya fa daaka xusraanum mubiinum fadriya mu ne amma ndaal nag ida axlaytaha fi lmaasiya waaw nokki koo xamante ne nii yow moom ci biir ba nga koy nokki ci ci ci ci ci mooy yàlla la la fekk ngay mooy yàlla <laughs> la ilaha illa allah booboo gën a garaw mu ne fa zaaka bii moom loolee hein xusraanun moom ak pertanya mu biirun mu leer nañ fadriya na ko xam <laughs> xam nga nokki jël sag nokki di ko nokki ci loo xamante ne amul ca mooy da nga koo wéetal nokki nga amul jaamu yàlla ba ngay noyyi <laughs> mu ne loolu day waral ak rëccu ëllëg naan tëy bu ma sañoon mooy comme li ñu doon wax arghabul ashya'i lil amwaati raddun ila dunya bu boobaa même li nga toog jaamu woo woon ci yàlla rek di nga ne ay way bu ma mënoon a temps ñaata waxtu la la perte yoo xam ne mënoon naa cee def ay salaatu ala nabi mënoon naa cee sant sama borom uti di xam-xam bu may jariñ di jariñ boo xam di jariñ jaam yi mënoon naa dox ci service su nit dimbali nit waaye it di laaya biir nit defuma ko woon ma toogoon rek noonu di rëccu yu baax ya nga xam ne moo la raw ndax nokki goo gële defoo woon ko ci jaamu yàlla mu ne kantaan ak bu dee yow nokki gi ci mooy yàlla nga ko defe <laughs> kooku fa zaaka xusraanum mubinun fadriya kooku moom na la leer te nga xam que ne loolu ak rëcc ak ak perte mu ne wa amiril awqaata binnawaafili ba'dal faraa'idi bilaa taxaafuli mu ne wa amiril awqaata léegi kon bi nga xam ne mbir yi la <laughs> lii mooy dëgg gi nga xamante ne ni moo jara wax boo seetloo boroom xam-xam yi naan la ay nekk fi di ay football ak façon yooyu baaxul yu mel nii la yow imaginer <laughs> ay làmb ak yooyu mais en dehors que ya ya yabu làmboo ta baaxul rek dafa xew waxuma la boo génnee loolu rien que di passer sax nokki ci loo xamante ne nii yow du mooy yàlla sax du dara loolu rek da lay rëccu loo ëllëg kantaa nga def ko ci mooy yàlla mais da ngay ak pertange la léegi imagineel rek loolu nag waxuñu nit koo xamante ne day génn xooli dëkk bi wala dem def benn kii xool mbind kii wu yàlla yeeg yooyu di wër ci suuf di xool li yàlla bind di ci bég déedéet ndax loolu suñu waroom moo ne afala yatadab afala ah yas qul qul siru fil ard waaw wax leen yow yonent ma saa saam nañ wër woyaase leen ci suuf si fa yanduru bu ko defee ñu xool kayfa kaana aqibatu alladhina kaanu min qablihim ñu xool jeexitalu gaa yi nga xam ne ñoo fi jaaroon jiitu woon leen fi ñu jàng ci loolu dafa am solo façon tourisme boobu baax na waaw kenn waxu la ne lu dagan nii dafa xaram mooy loo xam ne dafa mu baax la nooy dét dañ laa bëgg a wax rek mooy nit ki fii parce que fii bul bul fàtte ne du du du du du bi du du du du ay ay ay musulman lam daa wax non mooy dina màgg moo na la wax naan tawxiid fa tawxiidu tawxiid tawxiid ñaari tawxiid la bii nii mooy ñi nga xamante ne al aarifuuna ñi nga xam ne ñoom seen objectif mooy nand ca yàlla yàllaa leen ñor ñooñu lépp lu ñu passé minute kerse bu ñu paase te te te amuñu ci nekkuñu woon ñuy xalaat wala ñuy nekk ci seen mbiru borom dañoo jàpp ne pertange la te wax nañ dëgg <laughs> voilà kon nag mu ngi noonu kon mu ne wa amiril awqaata bin mu ne kon wa amiri bi nga xamee lii kon dundalal la awqaata waxtu yi bin nawaafili ci naafile yi bandal faraa'id ginnaaw farata yi bilaa taxaafuli ci loo xam ne nag bu mu ànd ak ak ak ak gàttañlu ak li nga xamante ne ak càggante ba bul ñëw rek naan man boo julli farata yi respecté ko bu dee naafile moom lu la neex allah allah di di mel kuy kuy kuy kuy kuy kuy cof déedéet bi nga defee farata yi la yàlla gàll nga xam ne ni mu nekkee farata ci sëriñ bi ngay topp yow taalibe bi noonu la nekkee farata ci yow ba nga nekkee jullit yéen ñépp la nekk farata boo paree nag ci loolu mu ne nag sa waxtu yi dee ko dundal ak ay naafila <coughs> mu ne wakada bi sawmi wal awraadi wa dhikri wal fikrati fi tamadi mu ne wakada naka nii naka noon nee naka nii ngay dundale sa waxtu yi ci ay la ginnaaw farata yi mu ne bi saw mi dee ko dundale koor wal awraadi ak wird di am ay dog yoo xam ne moom ngay def ngir sa digganteeg sa boroom wa zikri ak lan li nga xamante ne nii mooy di tudd sa borom tabaaraka wa taala na la afdalul bi gën ci tudd yàlla yi mooy kitaabullahi téere bi yàlla bi mooy ngay zikar di tudd sa boroom tabaaraka wa taala mu ne wal fikrati ak di xalaat ci mbindum sa boroom ci yi nga xam ne moom la def waaw yi nga xamante ne nii moom la def moom boroom bi di xalaat ci sa aayaay boroom bi sa xadiis yonent bi aleyhi salaatu salaam fit tanaadi ci loo xamante ne nag mooy day continuer day wéy day continuer waaw mu ne wa bi tasadduqin wa jadmil wa jadbil maali ila dhawil wa bi tasadduqin del dundal sa dund yi tamit sa waxtu yi ba léegi ginnaaw naafila yi koor yi wirdu yi sikkar si di xalaat ci sa borom di xalaat ci sa mbindum boroom ak laayaay sa boroom wa bi tasadduqin waaye it di saraxe bari looy joxe di génne ya nga am saraxe sa jot saraxe li nga xamante ne ni bu dee alal joo yor wala ndimbal joo mën a dimbali jaam wa jazbil maali ak di bijj di xëcc alal di ko jox ila zawil xaaji ci ñi nga xam ne ñooy way aajo ñi ci jaam yi li wajhil waali te bu ko def naan retour sur investissement waa ji gor la soxla na naa ko jàppale bu génnee ci situation bii ba am post bu baax dina ma gestu mu ne ma déer mu ne déedéet bu ko def li wajhi hada bu ko def ngir loolu de waaye li wajhillaahi del jël sa alal di ko dépenser ci lu kenn yëgut di dimbali jaam yi borom aajo yi li wajhil waali ngir sàkku ngërëmu alwaali borom bi nga xam ne moo méngoo jaam yi mooy ki nga xam ne mooy kilifaay jaam yi mu ne laa siyama faadilatal ayaami ma'al aqaaribi wa bil izaami mu ne la siyama rawatina nag ci jëf yii ma la wax dee ko dundal sa sa waxtu yi rawatina ngay ngay ngay ci faadilatal ayaami bés yu rafet yi mooy lan comme bésu altine woor ci dafa baax ndax nu yonent bi saa saam da ko doon def di ci woor saa ne waaw ak waxtu yi nga xamante ne nii moom lay wax ci wàllu ajjuma waxtu wu am solo woo wale ak ci weer yi <coughs> ñu ne la bésu Arafat ak yu mel noonu def ci yu baax waaw la siyama rawatina fadilatal ayyaami ak ay guddi ajjuma ak yooyu ak bésu ajjuma bari ci as-salaatu ala nabi comme ni ko santaane alayhi salaatu wassalaam rawatina ci bés yooyu nga ciy gën a def lu baax ma al aqaaribi ak say jege ñaale yi wabil idaami ak ñi nga xamante ne ñooy ni ñu màgg ñi kilifa yi ak ñi nga xamante ne nii dañoo màggee ak boroom xam-xam yi wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina subhana rabbika rabbil mursalin alhamdulillahi rabbil alamin